qaala samaahatul imaam Salaahuddin At-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kanzi saani minal kunuuzil ashara wa fi fasli maraatibil wujuudi wa maa dumnaa fi buutiqatil asmaa'i wa sifaati tatasarrafu fiinaa wa tatawaqqa'u wa tatawaqqatu alaynaa wa tataqawwatu wa tataqawwatu alaynaa ilaa aaxiri ci suñu jotaay yi weesu ba tey ñu ngi woon ci maraatibul wujuud ci euh, faslu boobu. ci al-Kunûz ci al-Kanz ath euh, fi nga xam ne moom lañu ñu euh, te mu nekk loo xamante ne ci lañu ñu doon euh, wax ci suñu jotaay bi weesu wala jotaay yi weesu mooy ci biir li nga xamante ne moom mooy martabatul uluhiyya yi nga xamante ne ñoom ñoo dëxañu ci biir mart maratib yooyu lañ nekkoon di jël par benn gisoon nañ martabatul ahadiyya li nga xam ne moo ko lëkkale ak martabatul gisoon nañ ak kon al ahadiya ak wahidiyya ak ñoom ñaar tamit na nga xamante ne noonu lañ mën euh, ñu yegsi woon ci martaba bi nga xam ne moom mooy ar-rahmaniyya nga xamante ne ci turu ar-rahman maanaam lay dellu euh, gisoon nañ ci euh, loo xamante ne day tëkkale ne ar-rahman li nga xamante ne noonu la amee solo tur boobu ak li nga xamante ne noonu la nekkee loo xam ne dafa lëkkaloo ak martabatul uluhiyya Euh, ba nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf leen a lëkkale foofu lañ tolloon euh, suma juumul euh, ci lu dul benn di ñaar ci ay wala bokk ci ay maanaa yoo xamante ne dafay taxaw borom subhaanahu wa ta'ala bi muy wax ci wàllu masalan niñ ko war a woowee ma déjà ci basmala yi dangay gis day indi bismillahi doogi daal di indi arrahman la ci teg buy wax tamit qul ud'u allaha daf ci teg aw ud'u arrahman maanaam na ngeen woo yàlla na ngeen ñaan yàlla wala bokk ngeen ñaan baat maanaam tur bii di arrahman na ngeen ñaan allah ngeen di ko woo wala ngeen di ko woo ci arrahman euh, mu ñu gis ne foofu arrahman lay jëfandikoo aji fees dell ji yërmande borom subhaanahu wa taala euh, tamit fi nga xamante moom lay wax ci euh, ne ci la yem moowee ci arsh turu arrahman la jëfandikoo arrahmanu ala al arsh istawa maanaam arrahman ci la yem moowee ci arsh euh, yéemoo googu nga xamante ne nag moom la yéemoo ci arax ci turu arrahman parce que bin wax na ci beneen aaya naan allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala E, e, e, alal arsh kon buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ki bind juróom ñaari asamaan asamaan ak suuf si ci juróom benn fan asamaan mu ne summa stawaa alal arsh donc mu ci kaw ci kaw arsh kon dañuy Allah moo yemoo ci kaw arsh mais ci tur bi mu yemoo ci arsh ci bi bi nga xam ne moom la jagoo dëgg-dëgg moom mooy ar-Rahman bu ñu xoolee li nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala di wax ci wàllu googu tamit eh, mooy ne kon eh, yem moo googu nga xamante ne waxoon nañ ne tur yooyu tur yàlla yëpp nga xamante ne dañoo am lu ñu lëkkaloo ak mbindeef yi ak li nga xamante ne maanaam ci féete gi mu féete ci borom subhaanahu wa ta'ala eh, ak maanaam mooy féete ci kaw ak li nga xamante ne moom mooy yàlla borom subhaanahu wa comme par exemple bu ñuy gis euh, par exemple al-alim mooy aji xam di xam lépp ndax lépp al-qaadiru am sañ-sañ al-muridu ki am namm-namm al-hayyu ki nga xam ki di dund te dundam amul fu mu tàmbali amul fu mu yem voilà euh, mooy ki di dégg lépp al-basiru mooy ki di gis lépp al-mutakallim mooy ki nga xam ne moom mooy kiy wax nga xam ne mooy yore kàddu nga xam ne ci kàddoom yooyu ci la amalee mbindeef yi euh, kon lépp li nga xamante ne euh, dafa aju ci borom subhaanahu wa taala maanaam féetiwoo ci borom bi rek subhaanahu wa taala rek euh, loolu da gis ci ar-rahman la aju ci xadaratu rahmaniya boobu ci la aju mooy martaba bi martabatu rahmaniya bu ñu xoolee tamit yeneen tur yi nga xamante ne ay asma zaatiya lañ mooy tur yoo xamante ne Euh, asma uzat lañ mooy turu nekk-nekk borom bi la subhaanahu wa ta'ala mooy l'essence sanctifiée l'essence divine euh, yooyu tamit euh, lu deme nekk samadu nga xam ne mooy ndënk bi di sang bu mag bi nga xamante ne ci la ñëpp di dellu te moom du dellu ci kenn moom la ñëpp aajowoo te moom aajowowul kenn voilà comme masalan aji jiggi dayo ji ci kellate voilà ba nga xam ne takkul luñ koy dindil voilà ak lu demee ne que an mooy leer gi nga xamante ne moo fi nekk di leer li ci des lépp di lëndëm voilà muy mooy moom rek mooy am am gi nga xam ne ak amam dafa ràññeeku ñi ci des ñëpp ci amam googu ci leeram la leen amale euh, wala boog mooy allah nuuru samawati wal ardi voilà euh, mooy moo amal asamaan si ak suuf si ci leeri turam yëg meloom subhaanahu wa taala euh, muy tamit ki nga xamante ne euh, wala tur bu mel ne euh, maanaam yeneen tur yi nga xam ne comme yëpp ci zaat bi lay dellu mooy comme alxaq yàlla bi nga xam ne am muy dëgg gi sax te wér voilà te lépp loo ko génn mu nekk neen voilà buur yàlla boobu subhaanahu wa Euh, kon da ngay gis ne yooyu ay tur la yoo xamante ne ay turu nekk ay ay tur ci nekk-nekk boroom subhaanahu wa ta'aala nag yooyu yëpp la ëmbaale ay ar-Rahmaan yooyu yëpp la ëmbaale kon ci kaw loolu buñ ko xoolee par rapport ak martabatul uluhiyya dinañ gis ne martabatul uluhiyya euh, martabatul rahmaaniyya gi li nekk ci xadara rahmaaniyya gi ci tur boobu ar-Rahmaan mooy quintessence bi cest à li ëpp solo mooy li nga xamante ne mën nañ ñi euh, tey bu doon gam-gam la mooy comme misaal biñ joxe woon ci euh, jotaay bi weesu suma juumul mooy lem gi ak maanaam cafka gi nekk cafkay suukar gi ci ne voilà maanaam yow soo jëlee lem gi rek totalement nii euh, ni mu nekkee noonu ci lu lëmu ci globalement ni loolu boo jàppee ni mu ëpp solo boobaa da ngay ne kon uluhiyya mu ëpp solo martabatul uluhiyya moo féete kaw bu fekkente nag da nga jàpp ne cafka gi ci boppam liqueur bi maanaam affaire bi ni mu safee noonu ak loolu moo ci nekk eh, bu dee am mbayeen nga nga xam ne yow looloo la ci soxal loolu boobaa da ngay daal di jàpp ne kon martabatu rahmaan yow moo ëpp doole mais da gis ñoom ñaar lëkkaloo bi nga xamante ne moom lañu eh, ñu lëkkaloo moom eh, lëkkaloo kon ci ci misaal gu reelu sax nga gis euh, sama mbokk wolof yi euh, dañ koy wax naan mag bu ñeme bu bu lu tàng suukar saa tax maanaam da ngay gis ne bu fekkente ne yow masalan attaaya ji buñ la ko joxee mu tàng yow maanaam ni mu mel noonu attaaya gi yow boo jàppee ne attaaya ji lépp dans sa totalité moo am solo boobaa da ngay gis ne mu moo mais bu dee suukar si rek a tax moom maanaam suukar soosu si saf ak cafka geeg yooyu goût boobu muy dégager bu dee loolu rek nga jàpp. maanaam bu boobaa da nga naan martabatul uluhiyya maanaam martabatul rahmaniyya moo ëpp doole moo ëpp solo eh, kon da ngay gis ar-rahmaniyya maanaam gis nga fi fi fi mu ci ni nga ko mën a positionné waaw ni nga ko mën a positionné eh, léegi eh, moom d'ailleurs ci la jàngale alquran moo tax mu ne ar mi ngi wàccee di jaaree ci ar-rahmaan maanaam ci turu ar-Rahman voilà te ci la yemmoowee ci arash sans bàyyi xel ta sans jox benn yitte ci ban arash la ci biir arash yi maanaam ak ban forme arash la maanaam maanaam ban attribut plutôt la ñuy jox arash plutôt voilà maanaam ban attribut ban melo la ñuy jox arash ndax arshul karim la wala arshul majid la wala ba arshul la yu yëpp euh, sans ñu jox yitte loolu ar-Rahman moom ala al istawa ci ci kaw arash la yemoo euh, naka noonu ar-rahman noonu la jàngalee Alqur'an sans ñu jox yitte sax wala solo ban Alqur'an maanaam ban melox ci melooy Alqur'an yi lañ koy attribuer mooy al Alqur'anul azim wala Alqur'anul majid wala Alqur'anul karim kon da ngay gis ar-rahman ni mu ni mu ndarkete ni mu dajalee ni xam te ne noonu la dajalee lépp euh, yemoo gi mu yemoo ci kaw arash nag mooy mbooleem Euh, turu yàlla yi ak meloom yi nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala moo leen féetewoo ak yi nga xamante ne euh, daf ko dafa amee maanaam dafa am relation bu mu am ak mbindeef yi relation bu mu am ak mbindeef yi euh, mboolem lu mel noonu ci turu yàlla rek ba tax mbindeef yi maanaam mu mën a feeñee ci mbindeef yi tur yooyu di feeñee ci mbindeef yi rek loolu ci xadaratu rahmaaniya wala martabatu rahmaaniya foofu la nekke voilà ci rahmaaniya xadaratu rahmaaniya boobu la nekke euh, léegi nag euh, moo tax ngay gis euh, ñu jël baatu tur xadaratu rahmaaniya def ko xadara bi nga xam ne moom mooy bi am lëkkale bi lëkkale borom subhaanahu wa taala ak mbindeefam yi donte lool tamit martabatul uluhiyya la ba tey maanaam ndax wax nañ la ba tey martabatul uluhiyya ak martabatul rahmaniyya li leen lëkkale loolu moom tax léeg-léeg ñu wax ne martabatul uluhiyya la léeg-léeg ñu ne la martabatul rahmaniyya a euh, léegi euh, ar-rahman moom maanaam le fait que borom subhaanahu wa kon di amal mboolem tur yi maanaam tur yëpp tur borom subhaanahu la ta'ala ak melom yëpp ci ronu ar-Rahman maanaam lépp mu pegg ko loolu mooy arsh parce que arsh muy trône bu mag bi subhaanahu wa ta'ala maanaam euh, daf ko def mu wër li ñu maanaam moo kursi yu ñu wër li ñu tuddee falakul atlas maanaam mooy li nga xamante ne euh, ci ginnaaw dara amu fa maanaam moom moo pegg lépp voilà ndax adduna bi ak mbindeef yëpp li ñuy rëy rëy rëy ci ronu Euh, falakul atlas lañ ne ci ci ronu ci ronu kursi yu lañ et que kursi yu euh, arash moo ko moom moo ko féete kaw léegi li nga xamante ne moom mooy euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu nga xamante ne moom la peegee lépp noot lépp mu mu mu tim lépp mu mu mu ndarket lépp ci kattanam ak xam-xamam maanaam ak sañ-sañ ci al qudra ak sañ-sañam kàttanam ak xamam mooy al ilm moom borom subhaanahu wa ta'aala peeg ko peeg noonu yëpp loolu moom mooy al istiwa maanaam mooy na lan mooy dafa am parce que istawa mooy lu yemoo lu tolloo voilà mooy ni lépp lépp lépp secret euh, tur yi dawal wala yi borom subhaanahu wa feeñal ci mboole mbindeef yëpp amal gi leen amal mi ngi leen amalee ñoom ñëpp ci ar cest c'est-à-dire que ci ronu ar-Rahman la ne et ci moom la leen contrôler ci sañ-sañam ak kattanam mais aussi ci xam-xamam voilà moom borom subhaanahu wa mais du yem moo goo xamante ne day am ak laalante ak euh, mu am ay distance yuy dox ci diggante moom ak wala moom ak mbindeef yi wala yooyu déedéet xaasa euh, wa kalla borom subhaanahu wa ta'ala na ak di ñu koy wutal bërëb maanaam ak di ko wutal place Euh, di ko wutal euh, espace ak ndax moom ci bopp moom moo bind bërëb yi moom moo bind jamono yi moom moo leen amal voilà te bu voilà kon euh, moom ëppante ne ak loolu mais nag secret boobu nga xamante ne moo nekk ci ar-Rahman ba mu ba mu demee noonu maanaam ci la borom subhaanahu wa taala jël li nga xamante ne moom mooy su su Euh, euh, maanaam euh, maanaam li ma wax moom mooy mooy feeñ waayu benn la ci lépp mooy lu ñu naan maanaam un en tout wala tout en un wala boog ñu ne un en tout et tout en un maanaam lépp ci benn te benn boobu nekk ci lépp moo tax relation bi mu amee mbindeef yi mooy boroom subhaanahu moo tax ci mbindeef yëpp la feeñe ci ay ci ci ay turam ak ay meloom yi nga xamante ne yëpp ñu ngi ci ronu rahman loolu moom moo tax ngay gis rahman am volet boo xamante ne day nekk en même temps day nekk en même temps ismu zaat tur nekk-nekk ba pare nekk en même temps ci ismu melo bi nga xam ne melo gi nag mooy ar-Rahman mooy mane euh, et en même temps turu zaat la nekk-nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala la voilà Euh, kon loolu moom moom moom ngay gis euh, loolu loolu loolu moom tax mu nekk loolu que borom subhaanahu wa taala amal gi mu amal mbindeef yi ci leer googu la amee ci leeru turu ar la amee et que moo tax la ñu amale ak mbëggeel ak so ak co ak wala mbëggeel maanaam mahabba ak mawadda maanaam ci la ñu amale voilà euh, ci la amale mbindeef yëpp loolu nga xamante ne moom mooy benn ni loolu la feeñal ci sangi-sang yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ruuxam mu amal ko génne ko et que ruuxam boobu euh, moom la ci la feeñalee ci moom turam yeeg melum yëpp lépp lu mu nar a programmer nekkam ci ruux boobu la ko programmer mu nekk benn jawhar maanaam mu nekk gànjar boo xam ne moom mooy moom lañ doon gi yéen a ngi fàttaliku bi ñu doon wax ci jawharul farbi ah ci jawharul farbi moom kon mu daal ci nekk moom et Euh, feeñuwaayu borom bi la subhaanahu wa taala moom kon ruux yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon feeñuwaayu lan la borom bi la subhaanahu wa taala et que moo feeñ ci mindeef yëpp ni mu mel ak mindeef yi mooy euh, tey comme ni euh, galaas mel ak ndox maanaam ndox mi composé galaas gi tey boo jëlee galaas maanaam mooy comme ndox mi ruux yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ne moom ci boppam dafa ti contenir maanaam dafa dafa dafa ëmbaale ci dafa ëmbaale feeñuwaayu borom subhaanahu wa ta'aala maanaam ay turam ak ay meloom loolu moo tas ci adduna bi ci anam goo xamante ne benn rek la maanaam boo ndox mi boo nee glace gi lii ndox la da ngay wax dëgg boo nee lii de euh, solide la du ndox ndax glace la da wax dëgg mais sauf que glace gi ndox mi mooy daw ci glace gi ci anam goo xam ne mënoo koo takkale ak galaas gi euh, loolu moom mooy. Euh, buñ jegeñalee wax ji euh, ci ñu mën ci am ak xeetu dégg-dégg kon ruufu yenente bi sallallahu alayhi wasallam boobu nga xamante ne euh, moo tenir maanaam moo contenir feeñu waayu borom bi subhaanahu wa ta'ala ci xadaratul rahmaaniyya boobu ci gépp anam kon loolu moom moo moo nekk ci mbindeef yëpp et que mbindeef yëpp en réalité kon duñ dara lu dul feeñu waayu borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu jëmmi wax ne dara nekku fi lu dul yàlla yàlla rek ka fi nekk ak nga ni fi lu dul boru yàlla subhaanahu wa ak ay turam ak ay melom wala boog nga ni lépp ci ruuxu yenent bi ci ci maanaam yenent bi saa lañ ko binde maanaam lii yëpp benn la li yëpp maanaam même expression bi la waxin yi ñoo wuute selon angle bi ñuy xool mais waxin yi rek ñoo wuute mais maanaa bi benn lay doon euh, kon euh, euh, loolu moo tax mbindeef yi li leen lëkkale ak buur yàlla subhaanahu wa ta'ala euh, mooy ne moom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala buñu naan benn bi eh, lëkkaloo ak lépp ba pare lépp lëkkaloo ak moom loolu da koy xool ci wërngal mooy cercle daayira tey boo jëlee benn cercle nga teg ko da nga gis ne point yi nekk ci cercle bi yëpp moo xam ñu ngi ci biir cercle bi bi ci surface bi wala dañoo nekk ci périmètre bi mooy circonférence bi euh, ñoom ñëpp maanaam mooy wërngal gi rëdd boobu rëdd boobu yëpp boo leen xoolee ñoom ñëpp dañoo nekk ay tomb benn bu ci nekk point bu ci nekk dafa lëkkaloo ak point bi ci digg bi parce que su dul woon point bi ci digg bi moom du exister ba ñuy wax cercle et que cercle bu ñu koy wax point boobu ci digg bi moo tax ñu koy wax mais su point boobu su fi amutoon cercle bi ci jëmmi boppam du mën a am rayon bi tam du am parce que il faut que mu départ ci point bi voilà léegi nag point boobu nga xamante ne moom moo tàmbali lépp moom moo nekk maanaam maanaam euh, euh, kon point yëpp lépp cercle bi yëpp dañoo lëkkaloo ak point bi mais point bi moom dépendrewul ci cercle ci yeneen point yi ñu nag boroom subhanahu wa ta'ala walillahi masal àla noonu lañ demee maanaam mooy ñun ñëpp dañoo dépendre ci yàlla mais yàlla dépendrewul ci ñun maanaam moom boroom subhanahu wa ta'ala ci ar-rahmaniyya googu moom Euh, ci la feeñ ci la ñu ñun ñëpp ci boppam maanaam ñun ñëpp moo tax ñëpp ay feeñ waayu yàlla lañ voilà naan al al al al al xalqu kulluhu mazahirullah wala mazahirul xaq mais bu ñu bëggee gis dëgg-dëgg wax ji bu pour ñu wax ko wax di sew lañ naan mazahirur rahman ay feeñ waayu ar-rahman lañ moo tax nga gis borom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax daf naan daf ne euh, euh, xalaqallahu aadama ala surati rahman ala surati rahman buur yàlla subhaanahu wa ta'aala bi mu bind moom Adama alayhi salaam ko bind ci jëmmi ar-Rahmaan euh, donte am na yeneen i riwaayaat Adama ala suuratihi et cetera xalaqa ar Adama ala suuratihi et cetera ay riwaayaat yu bari am na ci parce que dañ koo def lu ñu tuddee ar-riwaayaatu maana mooy dañ koo soloo ci maana bi mais euh, da ngay gis ci ar-Rahmaan moom la boroom subhaanahu wa ta'aala euh, maanaam Adama. te moom mooy nit ku mat ki te te maam aadama moom mooy maanaam nit nit ku mat nit moom mooy euh, adduna bu mat bi voilà moom adduna la euh, euh, moom ci jëmi boppam mais que borom subhaanahu wa ta'ala ci turam boobu de ar-rahman maanaam ci la ci la ci la ci la ci ci forme bi maanaam ci la feeñale moom aadama salaam maanaam mooy feeñal ci moom mboolem tur yi moo tax nga gis mu wa allama aadama al asmaa kullaha moom mooy xamal na maam Adama alayhi salaatu wa salaam tur yëpp al asmaa kon ci noonu tey borom subhaanahu wa ta'aala euh, euh, kon ñun dañoo dépendre ci moom tey misal masalan tey yow bu fekkente ne da ngaa dépendre yow ci ay idée xam nga yow tey boo bëggee dara tey maanaam da koy concevoir ci sa xel boo ci sa xel bindu. mais bu boobaa loolu noonu di bind projet boobu wala mbir moom nga xamante ne moom nga concevoir ci sa xel day bindu ci xayal wala yu bindu ci dans le monde imaginaire imaginal dans la fiction voilà ci lay bindu loolu nag euh, da ngay gis ne dafay lëkkaloo ak yow maanaam tàqalikoowul ak yow même bu fekkente ne du yow mais yow ya feeñee ci moom ci léppam loolu nag mooy ñun tam maanaam walillahi masal ala borom subhanahu wa ta'ala noonu la ñu amalee ñu nekk moo tax moo moom boroom subhaanahu wa ta'ala moom moo feeñ mooy daw ci existence su lépp et que loolu nag mi koy amee mi ngi koy jaarale ci li nga xamante ne moom mooy al al euh, euh, ruuxul muhammad yi moom moo tax ruuxu yenent boobu sallallahu alayhi wasallam moom moo nekk fépp moo feeñ fépp moo nekk ci lépp la am moom moo moo moom tax mu am waaw mooy wa nuurikal laamil ladhi mala'ta bihi kawnakal haa'ita mumkinatil makaani voilà mooy ne sa leer googu nga xamante ne moom mooy bi bi melax bi bi leer nañ waaw ba pare peeg mboolem nekk ci fi mboolem mindifee ak lu bërëb bërëboo ak lu mënti doon fu lu mbir mbiroo ak lu possibilité amee ci xeeti possibilité bu mën am rek leeru yenent boobu moom moo fa nekk sallallahu alayhi wa bi ci daw mais loolu c'est parce que dafa am lu ñu tuddee feeñuwaayu ar-rahman feeñuwaayu euh, kon waay boobu nga xam ne moom la euh, feeñee ci ci ci ci ci ci loolu euh, dafa am ay dimension loolu moom moo tax euh, am na xadara bu ñu tuddee xadaratu raxamut mais loolu dinañ ci gën a ñëw incha allahu taala ci partie bi bi nga xam ne moom moo moo topp ci ci ci chapitre bi topp ci chapitre bi incha allahu taala nga xamante ne ci turu yàlla yi lay wax boobu boobu dinañ ci gën a taxawaat tuuti incha allahu taala mais daal ñu tënkee ci ne euh, euh, ar-rahman euh, moom mooy ki nga xamante ne yërmande meloom la alors que ar-rahim mooy ki nga xamante ne yërmandeem maanaam daf koy appliquer fenn maanaam daf koy daf koy daf koy daf daf koy daf koy def feeñal ko voilà daf koy feeñal def ko fenn appliquer ko mooy fa'il la maanaam mooy ismu fa'il la mais mubalagha la ci fa ci fa'il fa'il mooy aji jëf mooy le sujet léegi bu dee mubalagha mooy boo ko extrapoler boo nekkee dans le dans le superlatif loolu ci ngay waxee rahim waaw ci ngay waxee rahim alors que rahman mooy aji fees dellu ji yërmande mooy ki nga xamante ne yërmande meloom la voilà donc euh, rahim day mooy yërmande gi buy appliqué wu ci ci ci mbindeef yi léegi ci kaw loolu nag mu am bi nga xamante ne dafa mat mooy yërmande goo xam ne dafa matale lépp et que borom subhaanahu wa ta'ala ci turam par exemple ar-rahman comme que lépp la concerné te ci lépp lay appliqué wu de manière absolue maanaam euh, ci loo xamante ne amul ak tënkteef loolu moom moo tax léeg-léeg maanaam noonu lay appliqué woo masalan tamit ci mbugal noonu lay appliqué woo ci leneen lu mën a doon nga xam xamante ne moo tax ci kaw loolu moo tax safara ci jëmmi boppam yërmande yàlla la feeñu waayu yërmande yàlla la ndax ci ar-rahman la aju gis nga. Euh, euh, euh, et cetera mais kon lépp feeñuwaayu ar-Rahman la voilà loolu moom moo tax ar-Rahman tur bi buy feeñu maanaam yooyu gis ne kenn du ci kenn du ci am benn benn lenn loo xamante ne lu la ci loolu maanaam duñ duñ ko ci xañ kenn parce que dafa feeñ ci lépp dafa feeñ fépp alors que mi ngi mel ne tey rek comme tey par exemple saafara Euh, maanaam benn garab boo xamante ne xale boo ko jox garab boo xamante ne neexu ko dañuy gis saafara si même bu dee la en soi fa dafa ànd métit dafa ànd ak naqar dafa ànd ak wextaange plutôt euh, loolu tamit moom moo nekk ci léeg-léeg euh, kiiwu yërmande gi nga xamante ne moo nekk ci ar-Rahman maanaam loo léeg-léeg maanaam day mën di feeñee noonu alors que ar-Rahim yërmande googu borom subhaanahu wa taala même bu fekkente ne ñëpp ko defal itam comme ni ko borom bi wax inna allaha bin naasi la ra'ufur rahim naka buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ci nit ñi gis naa ne dafa nekk koo xam ne ku ñeewante jaamam yi la ba pare ku yaatu yërmande la ci ñoom voilà comme wallahu ghafurur rahim buur yàlla subhaanahu wa ta'ala muy jéggalaa ko lépp ci anam gépp ba pare mooy ki yaatu yërmande et cetera donc même bu fekkente ne jaam yëpp dinañ am dinañu bénéficier wu ci rahim mais ñëpp duñ ci bénéficier wu du tolloo ba pare duñ ci bénéficier tamit Euh, ci ci ci ci fànn yëpp ci jamono jëpp déedéet voilà ba pare ñëpp tolloowuñ niñ ci niñ ciy bénéficier wu donc loolu maanaam niñ niñ ciy jote loolu moom moo indi différence maanaam teqantal gi am diggante euh, ar-rahman ak ar-rahim euh, mais du ne que ni ar-rahman adduna rek la yem ak ar-rahim àllaxira rek la yem pour jullit ñi àllaxira kese déedéet pour jullit dafa am partie ci rahim boo xamante ne ci jullit ñi rek lay dem mu am partie bi nga xamante ne day ñëw ci ci ci ñi ci ci ci ci ci ku dul ci jullit ak ku dul jullit voilà loolu moom moo tax nga gis euh, borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon ñaan borom subhanahu wa ci hadith nekk ci mustadrak bu imam al-Hakim mu ne yaa rahmaanu wa rahimahuma yow xam ne yaay rahmaanu adduna ak al-axira bi rahim ñoom ñaar tey da gis ci alquran da gis euh, ay aaya yuy di wax ci ar Euh, di ko wax ci àllaxira tamit voilà gis nga bi biñ gisoon euh, euh, imma in kullu ma fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda maanaam amul kenn ku nekk ci asamaan yi su lu dina dikkee ar-rahman yawma qiyamati nekk kat nekk jaam voilà ak tamit yeneen yawma yaqumu ruux wal malaa'ikatu laa yatakallamuuna saffan yaqumu ruux wal malaa'ikatu saffan laa yatakallamuuna illa man adina rahman wa qaala sawaba voilà moo tax nga gis euh, euh, secret euh, rahman kon dafay daw fépp naka noonu secret rahim beneen mbir bi nga xamante ne mooy moo ci amee maanaam ci relation bi ñu am a ar-rahman maanaam mbindeef yi ba tey bokk na ci ni muy feeñe maanaam moom la mooy ci la kalimatullah yi feeñe maanaam kaddu buur yàlla subhanahu wa ta'ala moo tax nga gis mu jàngale alquran comme ni nga xam ne noonu lañ ko junjee woon sànq nga gis mu jàngale alquran ah, arrahman allama alquran ba pare xalaqal insaan allamahul bayaan parce que dafa bind nit doomu aadama ci image moom borom subhaanahu wa ta'ala ci mais ci arrahman image arrahman nga gis moo tax bi mu jàngalee alquran mu mu teg ci ci saa si moo bind doomu moo bind nit ba pare jàngal ko wax ju leer voilà parce que en fait euh, mbindeef yëpp du ñu dara lu dul lu ñu tuddee kalimatullah ay kaddu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala kaddu buur yàlla yi subhaanahu wa taala euh, euh, comme misaal bi ñu joxe woon sànq ci walillahi masalul ala ci nit ki concevoir ay idéem idéem idée yooyu noonu nga bu dee ñun la ay maanaa lay doon ay xaraf du dëgg euh, maanaa yi buñ koy prononcer ci la ñuy wax ay xaraf ay lettres lettres yi na dafa am ay maanaa maanaam lettres yu lëkkaloo mu nekk ay mots ay phrases et ay ay ay textes day nekk day am ay sens yu ci nekk mooy ruux bi ruux boobu di ci daw na mooy ruuxu arrahman bi nga xamante ne mooy ruuxu allah bi nga xam ne mooy daw ci yërmandeeg borom bi subhaanahu wa taala di daw maanaam tax maanaam ñu ñu nekk ruuxu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi eh, wa sallam eh, voilà eh, kon te Euh, euh, loolu moom moo tax maam maanaam masalan euh, Seydina maam Seydatna Maryama alayhi salaam bi muy wax parce que bi kii ñëwee ci moom Seydina Jibril alayhi salaam wol ci moom ruuxam nga gis ne dafa ne inni nazartu lirrahmani sawman voilà man rahman la jëfandikoo ne man dama ko nizaral maanaam dama dama dama dama dama fas yéene wax ko fu jaayanteeg moom ne ko Eh, tey damay damay damay damay damay am koor gu may am mais koor googu maanaam li muy tekki mooy noppi voilà noppi bañ a wax ci lenn loo xamante ne wala di def ci lenn loo xamante ne dana safaanoon tekk lii boroom subhaanahu wa ta'aala nam ma ci man ma wax ko wala ma ko maanaam ma gërëm ko sinon bu doon noppi ci lu ñu joyal ci noppi du wax du leen wax sax ne du leen wax sax baatu inni nazartu lirrahmaani sawman falan ukallima al-yawma insiya mais que noppi na nag ci lépp lenn loo xamante ne boroom subhaanahu namm ko ci moom te euh, te te te amu ci ndigal voilà ci loolu la noppi euh, nga gis tamit kon ruux bi nga xam ne moom lañu wal ci moom moo tax ñu naan ko ruuxullah naan wa arsalna ilayha ruuxana maanaam nga gis ruuxullah kon maanaam nga gis borom subhaanahu wa ta'ala foofu euh, ni mu jëfandikoo ruuxanaa suñu ruux maanaam nga suñu ruux bi nga gis mu askanele ko moom borom subhaanahu wa ta'ala boppam ba pare def ko jamoo maanaam pluralité maanaam mu nekk loo xamante ne mu nekk pluriel quoi nga xam ne turu yàlla yeeg melu yëpp maanaam lu ci dugal moo tax yent yàlla Isa alayhi mën a am titre boobu ñu naan ko rusulullah parce que sinon euh, euh, euh ke ke dañ leen di wax alors bi muy wax maam Adama dañu war a faxtu fiihi min ruuhi damaa wol ci moom sama ruux sama ruux maanaam nga gis ne euh, daf ko def au singulier alors que bu dee ma Seydina Isa alayhi salaam daf ko def au pluriel voilà donc da ngay gis euh, li nga xamante ne yooyu yëpp ah euh, euh, li tax kon Seydina Isa alayhi salaam ñu naan ko ruhullahi voilà nga xam ne kon moom moo dajale kon symbolisme maanaam li symboliser mboolem tur yàlla yi ak melo yi daf koo dajale ci ci ci maanaam biñ ko wolee ci moom maanaam ruux bo nga xam ne ruux ak borom subhaanahu wa bi nga xam ne. maanaam dëgg-dëgg ruuxu yenente bi la sallallahu alayhi wasallam euh, mais euh, différence bi moom mooy ne yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom bi mu ñëwee euh, dafa feeñ daf koo feeñal ci anam gu mat sëkk ci lépp alors que Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam maanaam dañ ko wol ci moom alors que yent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci jëmmi boppam mooy ruux bi kon wuute nañ et dañ ko ko wol maanaam Seydina Isa sallallahu alayhi lu ñu wol ci moom la alors yeneen yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom ak borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam amul Jibril boobu alayhi salaam di ko wol ci ci ci soxna Maryama alayhi salaam euh, kon yooyu yëpp nga xamante ne euh, am nañ ci biir euh, ci biir ci ci biir loolu moo tax nag ngay gis kon ne d'ailleurs d'ailleurs moo tax ngay gis yent yàlla ay salaam doon def ay mbir yu extraordinaire voilà ay ay yu extraordinaire léegi kon euh, euh, euh, bu ñu jugee ci rahmaaniya googu nga xamante ne kon dëgg-dëgg boo ko gisee di ngay di ba maanaam di gis tamit dëgg-dëgg yelloo gi mu yelloo ci ñu teg ko ci kan ci juste ci wetu Allah ci basmala bi mais bismillahi juste après ar-rahman ñëw maanaam dëgg-dëgg di nga di nga gis ni mu ni mu mel noonu ak euh, lu tax mu yelloo dëgg-dëgg mu war a mën a nekk foofu euh, wala boog lenn ci loolu bien sûr pas lépp mais lenn ci loolu maanaam en tout cas idée ni ci am aperçu voilà léegi ñu ñëw ci euh, beneen martaba bi nga xam ne moom moo ci tegu muy martabatu rububiyya nga gis Eh, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin parce que en fait rahmaan ya moo yóbbaale rahim ya moo tax loolu laa doon wax sànq ne eh, moom la ñu xadaratu rahamut parce que dafa dajale ñaari tur yooyu yëpp en même temps voilà kon mais ñoom ñëpp ñoo bokk ci ci ci liñ leen xare mooy rahma mooy rahma muy yërmande et que ci ngay gisee yenente bi sallallahu alayhi moom la borom subhanahu wa ta'ala yabal en tant que rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yabaluñ la ah lu dul nga nekk rahma gis nga ba foofu tamit da ngay gis ne arsalnaaka yabal nañ la maanaam kon borom subhaanahu wa ta'aala ci turam boobu nga xamante ne euh, nuun boobu nga xamante ne mooy nuunul jame boobu euh, mooy ñun mu ne ñun c'est-à-dire que moom kon nekk-nekkam mais foofu nekk-nekkam da ci duggaale ak turam yeeg melo yëpp moo def tajal lii moo feeñ ci yenente bi sallallahu ba pare yabal ko yoor ko maanaam euh, bàyyi ko ci mu mu feeñal mbindeef yi loolu moom moo tax ruux yenente bi sallallahu alayhi ak ay secret ay feeñuwaayam rek ñoom ñoo nekk di feeñ ci mbindeef yi en benn mbir la boo xamante ne euh, ci ay dimension yu wuute ay forme yu wuute ay feeñuwaay noonu la nekkee di feeñ ci lu nekk euh, selon espace bi ak temps bi mais loo xamante ne en réalité yow yaay gis ne dafa bëri dafa wuute mais en réalité benn rek la mais benn boobu moom mooy feeñ ci ay anam yu wuute ci ay dimension yu wuute ci ay forme yu wuute euh, voilà voilà ci ci ci voilà ci ay angle yu wuute waaw kon euh, mais hadratu rububiyya muy muy muy muy muy le fait que borom subhanahu wa ta'ala nekk nga gis alhamdulillahi rabbil alamin après gis moo ginnaaw alhamdu après mu wax lillahi parce que alhamdu moom lillahi rek la mën a dellu ci allah rek la mën a dellu munul dellu sax ci arrahman euh, rabbil alamin mu doon indi rabb maanaam muy xadaratu rububiyya euh, xadaratu rububiyya euh, moom li ko concerné mooy turu yàlla yëpp yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci borom bi wa ta'ala parce que en fait il faut ñu comprendre que ne fa saa yoo gisee rabb am il faut que abdu am maanaam rabb mooy boroom mooy ni ku ñu un seigneur responsable un maître responsable fu mu amee il faut que mu am ki nga xamante ne responsabilité am ci moom la aju voilà muy euh, ki nga xamante ne moom la ñu moom moom moom voilà moom bu nekkee voilà euh, voilà il faut que mu am ki nga xamante ne moom la moom moom lay moom lay boromam voilà euh, kon te kooku moom mooy al abdu moom lañu naan al abdu mooy jaam bi mooy al ak al abdu ñoo am voilà léegi euh, kon tur yi nga xamante ne day aju ci borom subhaanahu wa taala mais ci volet wu këni moom borom subhaanahu wa taala moo xamle moo moo feeñal euh, naka maanaam maanaam ni mu ajoo ci moom borom subhaanahu wa taala la yooyu la mooy comme par exemple buñ ne Euh, al alimu borom subhanahu wa ta'ala mooy aji xam ji par exemple tur yu mel noonu ñoo ci aju voilà al alimu mooy borom subhanahu wa ta'ala moom mooy ki xam lépp maanaam mooy kon xam na boppam mais xam na jaam xam na jaam xam na boppam xam na mbindi na boppam comprendre al basir ki di gis lépp mooy day gis mbindi fi day gis boppam mooy. Euh, Euh, mooy par exemple as-sami'u muy kiy dégg lépp ndax day dégg boppam day dégg mi def yooyu la concerné voilà yooyu dafa la concerné mais euh, dafa concerné waale aussi yeneen maanaam boo xoolee ci fi mu concerné déjà yooyu la nga xam ne day am wàllu bopp wàllam moom ak wàllu mbindeef yi mais euh, dafay concerner tamit yi nga xamante ne euh, euh, voilà maanaam yooyu yooyu nga xamante ne euh, borom subhaanahu wa ta'aala moom boppam rek la koy def ak li aju ci borom moom moom ci boppam subhaanahu wa ta'aala maanaam ay melo yi nga xam ne moom moo ko moom moo ko moo ko meloo voilà mu amu aju ci moom subhaanahu wa ta'aala nga xam ne mënut a tàqali ko parce que pour mu nekk yàlla bi ñu war a jaamu mu nekk borom rab parce que rabb loolu moom moo tax euh, loolu yaataloon nañ ko ci taxawiye yi côté boobu mën nañ ci bañ a taxaw nii tuuti mais mais ñu ñu leeral rek euh, aspect bi ma bëgg a wax mooy ne ngir ni boroom subhaanahu wa ta'aala mën a nekk rabbul alamin faw day nekk ilaahul alamin maanaam te bu nekkee ilaahul alamin faw day nekk rabbul alamin c'est-à-dire que boroom bi ñu war a jaamu mooy jëmmi borom bi nga xamante ne moom mooy ki yelloo rek ñu jaamu ko te moom mooy ki moom mbindeef yi te am ci ñoom sañ di leen defal voilà parce que rabb le fait que xadarat rububiyya boobu ci lay toppatoowee mbindeef yi tamit kon da ngay gis beneen mbir bi ci aju moom mooy par exemple euh, euh, euh, day day day day day day day nekk koo xamante ne ci te loolu moo tax rabb ak malik dend mooy xadaratul malikiyya ñoom ñu dend parce que looloo tax mu naan rabbul alamin mu ne arrahmaanir rahiim mu indiwaat ko maanaam di gis doole yi arrahmaan mu ne maaliki yawmi diin wala maaliki yawmi diin ndax xadaratul malakiyya googu la mooy la fait que borom subhaanahu wa ta'aala rubu bi yëpp mooy seigneurie la responsabilité seigneuriale wala bu fekkente ne euh, kii la ndax moom mooy yar jaam yi moo leen di toppatoo et mais loolu mi ngi amee à travers maanaam dafa am lu côté loo xam ne côté la moom am côté jaam yi mais li nekk côté jaam tamit il faut que Euh, maanaam mu am euh, malakiya loolu moom moo tax euh, ci ar-rahman pegee yëpp arash bi moom mooy rububiyya par exemple rububiyya mooy arash bi et que al malakiya moom mooy kursi yu bi c'est-à-dire que tey wallaahi masalu ala bu ñu ko doon nattale dañ naan Élysée maanaam wala wala ñu ne présidence de la république moom mooy rububiyya gi rububiyya gi Matignon mooy Euh, premier ministre euh, euh, waaw en tout cas fu premier ministre bi ne foofu moom mooy eh, moom mooy malakiya gi nga xam ne mooy toppatoo li tax borom subhanahu wa ta'ala nekk Malik nekk Malik nekk aussi parce que yooyu même bu ay synonyme lañ am na ay mbir yu leen wutale tuuti bon mais mooy xadaratul malakiya foofu borom subhanahu wa ta'ala day ci feeñal nag tur yi nga xamante ne yëpp ay jëfam la c'est-à-dire que comme par exemple borom subhanahu ta'ala buñ ne moom mooy alxaaliq ar-raziq al-bari'u al-musawwiru ah al-mu'ti al-munji euh, tur yooyu nga xamante ne borom subhanahu wa ta'ala day def te day concerner jaam yi mais moom du ko concerner par exemple borom subhanahu wa ta'ala buñ ne al-qadiru moom mooy borom sañ-sañ yi maanaam munuñu ne day am sañ-sañ ci jaamam yi ba pare am sañ-sañ ci boppam déedéet loolu duñ ko wax parce que sañ-sañ googu kàttan googu du appliqué wu ci moom yàlla. buñ nee mooy ar-raziqu day wërsëgalaate moom day wërsëgal jaam yi mais du wërsëgal boppam par exemple duñ ne yàlla mooy wërsëgal boppam déedéet parce que yàlla dafa woomal wëlif mi ndir fi ghaniyun dafa woomal maanaam mooy al-ghaniyu ki woomal ci anam jëpp tamit maanaam soxlawul dara moom en réalité kon soxlawul naan damay defal sama bopp voilà nga xam ne dafa ah xaaral ma defal sama bopp ba pare wala yooyu loolu moom moo tax ki ne euh, borom subhaanahu wa ta'aala daf fee nekkoon di defar boppam di defaral boppam di defal boppam nekk fi di defar boppam di defar boppam di defal boppam ba jekk daal di doog a defaraate maanaam loolu ak njuumte la ci waxin yàlla na ko yàlla jéggal mais loolu njuumte gu rëy la ci waxin parce que borom subhaanahu wa taala ni mu mel nii moom deful boppam ni mu mel déedéet naka jekk dafa mës a mel nii maanaam loolu lu yéeme la maanaam borom subhaanahu wa taala naka jekk nii la mel maanaam lii mooy lii mooy meloom Euh, du du ne du ne dafa ne moom moo décidé ni moom mooy nekk yàlla wala déedéet du loolu de du question daa toog ba yàgg jekk yàgg ne mais man téeméer ne yàlla déedéet mais c'est parce que yàlla la mës a nekk kon du loo xamante ne dañ koy def et que borom subhaanahu wa kon dafa am ay tur ak ay melo yoo xamante ne daf koy appliquer ci mindi fi mais du ko appliquer ci boppam voilà loolu lu mat a bàyyi xel la moo Euh, mooy comme maanaam ay ay ay ay ay ay maanaam albari mooy sos maanaam dañ naan dafa sos mbindeef yi mais duñ ne daa sos boppam maanaam euh, wala bokk ñu ne euh, al al al musawwir mooy jox mbindeef yëpp forme lu am form lu nekk moo ko jox form bi mais duñ ne moom moo jox boppam form parce que yooyu yëpp dafa jomb ci moom subhaanahu wa ta'ala donte dinay di feeñu ci ay forme voilà mais Euh, ci xayal comme niñ ko gise woon mais du ne ci boppam dafa am formu ba pare di jox boppam ay forme déedéet kon euh, yooyu noonu tur yu mel noonu mooy al mun ji kii musalaat mu na mu ñu ne yàlla ah, daa musal boppam di musal mbindeef yi mënuñu ko dañ naan musal na rek muccal na mbindeef fi musal na leen maanaam jox na leen ak mucc voilà ak yu mel noonu al ki mooy maye mooy joxe wahaabu mooy maye ar-razzaq mooy wërsëgalaate et cetera yooyu yëpp day aju ci mbindeef yi loolu xadaratul malakiyya lool ci yooyu la aju voilà su ko defee euh, kon yooyu euh, yooyu nag euh, ñoom ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy xadara yi nga xam ne ñoo gën a kawe ci mbir yi kon ba nga xamante ne kon kursi yu ba ci voilà kon foofu maanaam nga xam ne ci la administration wu mbindeef bi yëpp amee mooy mooy mooy yu dabdurul amra mina sama ilal ardi moom mooy Euh, toppatoo mbir yi mooy mooy soppandiku ci mbir ci boppam maanaam kon ndogal yi lépp moo koy def li ko dale ci asamaan suuf mais loolu yëpp nga gis ne ar-rahman moo koy gérer eh, ci ci kaw arash ar-rahman maanaam moo parce que moo pegg lépp koy gérer voilà nga xam ne borom subhaanahu wa ta'ala kon ñun ñi eh, sànq maa ngi ko doon wax eh, heureusement que sama xel dellu si waat ne dama ko yëgalewu ma ko woon mooy ne ñun ñi suñu xel yi. maanaam suñu idée yeeg yooyu yëpp ak maanaa yi ñuy wax baat yi ñuy wax yëpp dafay am ay maanaa yoo xamante ne mooy ruux bi daw ci baat parce que ni ruux mel ci jëmm ci ci ci ci jëmm mooy ni maanaa mel ci baat voilà ci ay muum voilà mais lool di daw nag ci ci ci ci ci maanaam mooy ne comme suñu ñun suñu intelligence suñu maanaa yi maanaam suñu idée yi ñoom ñooy daw ci baat yi nga xam ne moom lañu ñu sukkandikoo maanaam moom la ñuy jëfandikoo di daw ci moom naka noonu wallaahi masalala borom subhaanahu wa ta'aala mbindeef yëpp ñoom ñooy kaddu yàlla moo tax mu ne innama amruna a ne innama amruna euh, li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun ak euh, euh, badi'u Euh, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun maanaam kon su amee dara lu maanaam borom subhanahu wa ta'ala suy amal mindeef yi mindeef yooyu en ay kaddu yàlla lañ comme ñun ni ñuy waxee suñu xaraf yeeg yooyu nekk suñu suñu baat yi génnee ci ñun ba mu am borom subhanahu wa ta'ala walillahi masal la noonu la amalee mindeef yi tamit ci ay kaddoom et que kaddu yooyu ñoom ñooy euh, euh, maanaam mooy mindeef yi et que moom borom subhanahu wa ta'ala Euh, moom maanaam moom mooy dawal mbindeef yi ci moom moo mooy dawal loolu yëpp ci biir mbindeef yi ci kaw loolu loolu soo ko comprendre wala nga am ci aperçu bi di nga gis secret bu ri ri ri ci euh, ni borom subhaanahu wa liñ naan day daw ci lépp dafay amal lépp loolu nag wuute na lool moo tax dañ ci la alhamdulilah mel na ñu dellu si ci bu baax wala tuuti euh, wuute na lool ak ñenn caaxaankat yi li nga xamante ne léeg-léeg loolu la ñuy jàpp di wax ne maanaam ci kaw ne boroom subhaanahu wa taala mooy dawal euh, euh, mooy daw ci lépp secret yi lépp moo koy dawal maanaam loolu liñ ci namm il faut que ñu comprendre ko que ni moom mooy ci turam boobu de rahman ci la amalee lépp et que ci la euh, mais loolu mi ngi ko amal d'abord ci benn bindeef bu mu tuddee ca bu ñu tuddee eh, bu maanaam mooy mooy al awal awwal mooy xel mu jiitu bi mooy ruux bu njëkk bi mooy dañ ko alkalam mooy xalima gi mooy ki nga xamante ne moom la amal ci lépp sallallahu alayhi wa alihi wa de moom ci la lépp amee loolu ci njàlbéen gi tam gisoon nañ ko processus boobu euh, ba ci huyulal kulli bi euh, ak tabia bi maanaam mooy mooy ma mooy euh, nature wala matière non créée wala nature bi nga xamante ne non composé plutôt non composé ak euh, tabi'a boobu li nga xamante ne après moom moo ci nekk maanaam moom la feeñal ci li nga xam moom ni ñuy tuddee al anasir mooy euh, élément mooy élément yi quoi élément comme ndox euh, ngelaw suuf ak tàkk-tàkk et que li ñuy wax ci loolu jubluwuñ ci ñun ndox yi ñuy gis ak tàkk yi ñuy gis et cetera bien sûr voilà jubluwuñ ci loolu mais loolu maanaam maam dañ ko ko tuddee maanaam boobu la a euh, travers yooyu ci ci la ci la ci la ci la d'ailleurs te te yooyu noonu ñoom ñuy indi par exemple ay seddaay tàngoor et cetera wala wala wala bokk euh, yooyu dajale biñ daje maam seddaay tàngoor par exemple bu ñu dajee et cetera wala bokk tàngoor wala lu wow ak lu tooy et cetera maanaam yooyu noonu di composante yooyu ba indi maanaam yooyu noonu ñoom ñoo indi ndox ak ngelaw ak et cetera comme ñi nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci jotaay boobu biñ ca nekkee ci jotaayu njëkk la ci buntu bii nii euh, su ma juumul ñaareel bi la wala ñetteelu jotaay bi voilà wala sax ñeenteel peut-être en tout cas génnul juróomi jotaayu njëkk yi donc loolu loolu daal nañ ko nañ ko nañ ko bàyyi xel et euh, kon ruux buñu naan ruux kon ruux yenente bi sallallahu en fait moom la feeñal moom mooy daw ci lépp voilà loolu nag léeg-léeg yenn physiciens yooyu dañ koy gis euh, ñu ne ñu tuddee ko la matière noire voilà matière noire nga xamante ne mooy daw ci lépp moo am ci lépp moo nekk fépp et que dafa am énergie boo xamante ne mooy daw moo nekk ci ci lépp même fu vide sax moo fa nekk et que même li am sax lépp lu am sax moo ci daw et que loolu mooy la seule chose commune bi nga xamante ne moom la mbindeef yëpp bokk et que moo ci daw mais ñoom xamuñu nag lan la te mënuñu ko préciser xamuñu lan la xamuñu ni énergie bi lan la mbir moomu ci boppam lan la mënuñu ñi ngi xalaat lan la ñi ngi koy def ci def ay recherche depuis bon léegi mu xaw a yàgg tuuti mais duñ ko bon yaakaaruma ñu trouver ko quand que loolu en réalité du dara lu dul euh, liñ doon tuddee ñun jawharul farne moom mooy la la la la substance singulière muy ruux yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais dinañ ci gën a ñëwaat incha allah suñuy wax ci jawharatul kamal bi incha allahu taala e, ci wàllu googu noonu kon e, justement loolu nag nga xamante ne moom la e, mooy daw moo yóbbu nag yenn caaxaankat yi léeg-léeg ñu naan par exemple ñuy ñëw naan man yàlla la yow yàlla nga kii yàlla diw yàlla la lee yàlla la et cetera lu nekk ñu ne yàlla la ba pare diggeeku ci kaw ne maanaam man sama bopp mooy jëmmi yàlla kii muy jëmmi yàlla ki ci des li ci des tam muy jëmmi yàlla et que en réalité euh, am na ci ñuy dem sax bu yëg yëg dayo ci ci yenn doxalin yi euh, ci nga xamante ne dañuy dajale ci benn saal ay góor ak jigéen et cetera ñu dajaloo ba pare lu la neex def ku nekk mën naa fekk ku ne ci kaw ne rek parce de toute façon yàlla rek nekk di fekk ak yàlla maanaam yaa subhaanallah Euh, yegg ci niveau boobu ci wàllu ngëlëmte ak cànkute ak réer euh, li koy indi nag mooy ñàkk comprendre dëgg-dëgg lii nga xamante ne euh, ci suñ jotaay bi nii moom lañ moom lañ développé nii wala ak ak yi ko wees maanaam boo xoolee soo comprendre ni a ah non ndekete affaire bi lii lañ ci jublu maanaam ak lii la ñuy wax ne nii la demee maanaam loolu boobaa erreur bi nga xamante ne moom la ñenn ñi dugg après ñu dugg ci zandaqa mooy manichéisme Euh, voilà maanaam mooy kàccoore kàccoore bu doy waar ba mujj nekk génn ci l'islam sax mais nekk ci ay caaxaan ba pare di woote woo ci biir l'islam bi ay maqaama yu kawe kawe kawe parce que tout simplement da nga jàpp ne gars yi duñ ay aarif ñoom comprendre luñ dégg xam nga ñun fi ñuy waxee dafa ak yooyu fekk yoo li leen ci dugal maanaam liñ ñàkk xàmmee li ñu comprendre moom mooy ne naka la ne borom subhaanahu wa mooy daw ci mbindeef yi maanaam loolu lan lay tekki baat boobu borom subhaanahu wa te loolu moom mooy luñ développé. sànq euh, ni voilà lan lay lan lay tekki voilà ci mbindeef yëpp ndekete moo ci daw voilà léegi jubluwuñ ci ne dafa nekk jëmmum di ci daw et que après man ma nekk yàlla kii nekk yàlla keneen nekk yàlla déedéet laa bu daf ñu différencier entre que ni dafa am ki ñuy wax rabb mooy boroom subhaanahu wa ta'aala mooy al ilah ak ki nga xamante ne moom mooy al abd moy jaam kon jaam boobu nag moom mooy ki xamante ne mooy al abid mooy ki jaamu léegi nag mu am keneen mooy al ilah moom mooy al ma'bud al ilahul ma'bud moo moo tax al ilah mooy al ma'bud bi haqqin loolu lay tekki mooy ki ñuy jaamu ci dëgg loolu mooy al ilah loolu moom moo tax euh, ki nga xam ne moom mooy yelloo ñu jaamu ko moom rek lañ war a jaamu te jaamu ga da jariñ ñàkk jaamu koy lore loolu moom mooy euh, ne kon différence boobu il faut que mu leer ne dafa am maanaam moo tax nga gis ci Fatiha noonu juste noonu nga gis mu indi baatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu tekkale différence bi bu baax a baax mooy ne iyyaka na'budu kon yow rek la ñuy jaamu nga gis euh, loolu euh, euh, nga gis ne kon mooy ne kon am na différence parce que le fait que nga ni ko yow rek la ñuy jaamu mooy ne def nga teqale nga entre man nii jaamu wala ñun ñii jaamu ak ki nga xam ne moom rek la ñuy jaamu kon nga def ne maanaam différence boobu am na voilà mais nag loolu pour ñu mën ko def il faut que ñu dimbali ko yàlla maanaam kon dootul dootul ñu ne ci mooy Euh, voilà moo tax euh, iyyaka na'budu nekk sharia iyyaka nasta'in nekk haqiqa parce que jaamu gi may jaamu yàlla en réalité du man may jaamu yàlla déedéet borom subhaanahu wa ta'ala moom mu jëfandikoo man feeñal ci man yërmandeem ak ay turam ak ay melow feeñal ci man li tax may koy jaamu moom voilà kattanam ak sañ-sañam moom la feeñal ci man sinon man awma kattan ak sañ-sañ ci cosaan lépp li nga xam ne mooy d'ailleurs sama jëmm ji sama yaram bi sama xel mi sama wér gu yaram bi sama bëgg-bëgg ji lépp yàlla moo ko jox ba pare di ma di ma di ma utiliser moom ci ma di ko jaamu moo tax wa iyyaka nasta'inu mooy xaqiqa bi yow rek la ñuy sàkku ndimbal et que iyyaka na'budu yow rek la ñuy jaamu nekk sharia bi parce que il faut ma gis ñaar yooyu yëpp loolu moom moo tax ci bi il muy utiliser ñaari volets yëpp maanaam volet sharia ak volet xaqiqa parce que loolu su amul ak da day am ku jiw nag jàpp ne xaqiqa rek ngay jëfandikoo ne ñun waa xaqiqa lañ ko am ñun ñooy waa xaqiqa wala ñooy waa ahlul batin ah et cetera da ngay juum da ngay juum ci eh, conception yi ngay am ci mbir yi ak atte yi nga xamante ne moom ngay teg ci mbir yi il faut que mu am li nga xam ne moom mooy yàlla teral teg nga xamante ne moom mooy moo tax ah, ak li nga xam ah, eh, moo tax al al al al iyyaka na'budu kooku fanaa ula jeex na tàkk ci yàlla yow rek lay jaamu maanaam man moom euh, déedéet sey naa ci yow yaakaar na sa mooy baqa'u borom subhaanahu wa ta'aala taxawaatal la ah, waaw mais maanaam mooy di la feeñee dimbali maanaam mooy di feeñee ci yow voilà mais il faut mu am différence quand même bu am entre ñun ak borom subhaanahu wa ta'aala loolu moom képp kenn mënta taxaw daal di yamale boppam ak yàlla loolu ku képp ko xalaat c'est parce que sa sa xel sa xel vraiment te te te ñaaw na lool lool lool te. Euh, sori nga li nga xamante ne moom mooy dëgg ak yiw ak baax waaw loolu moo tax euh, yii yëpp moo tax ñu ñu ñu ñu xam loolu moom moo tax nga gis mu ne euh, kon ñu dellu si ci téere bi mu ne fa dum naa feeg ñun ñi ngi sax fii boo taqatil asmaa ci maanaam ndabal tur yàlla yeeg melo yi rek gis nga lan mooy xew te tasarrafu fii naa day soppandiku ci ñun wa tataqawwatu alayna te day dundee ci ñun maanaam tur yàlla yi borom subhaanahu wa ta'aala par exemple euh, turam yëpp maanaam ñun ko ko ñun ñun ñooy feeñuwaayu turam yeeg melo yi mais ci ñun lay feeñalee turam euh, turam yeeg melo yi et que ñun ñoo tax turam yi maanaam ñun ni mu ko feeñalee ci ñun noonu ci lay feeñalee euh, maanaam ne turam yeeg melo yi ci loolu la ñuy dundee maanaam ci loolu ko dee mën nañ ko waxee noonu bien sûr expression la maanaam li mu bëgg a wax rek mooy. par exemple bu ñu nee borom subhaanahu wa ta'aala moom mooy ar-Razzaaq mooy kiy wërsëgalaate su fekkoonte ne amul kenn ku fi nekk tur boobu du feeñ mukk te du dund maanaam du nekk lu vivant luy lu luy appliqué wu. parce que amul kenn ku ñu fi wërsëgal kon kiy wërsëgalaate maanaam tur boobu du du du appliqué wu ci dara maanaam loolu loolu la bëgg a wax nii que turu yàlla yooyu nag nga xam ne mu ñooy appliqué wu ci ñun parce que bu dee amul kenn kuy bàkkaar amul kenn koo xamante ne ku ñu war a jéggal la masalan kon al-Ghaffar al-Ghafur al-Ghafir yooyu dootuñu amati njariñ wala boog en tout cas duñu feeñ maanaam moo tax mu ne ñoom tur la ñuy dundee kon parce que euh, comme que ku ñu yërëm parce que yàlla duñ ne daa yërëm boppam mais comme moom day yërëmaate dañoo yërëm ñun maanaam yërëmande googu mu feeñal ci ñun mu ñuy yërëm moom mooy ah maanaam euh, maanaam ñun kon dañ naan maanaam tur yooyu ñun la ñuy dundee ñun ñooy nourriture am ñun ñooy aliment am voilà loolu loolu loolu maanaam loolu moom mooy euh, loolu la jublu ci wax ji maanaam loolu la jublu ci euh, euh, ci wax ji mais du teg teg tele borom subhaanahu wa ta'ala ngir mu nekk razzaq maanaam kii aji wërsëgalaate dafa soxla par exemple ñun ñu ne fi déedéet borom subhaanahu wa ta'ala naka jekk moom mooy ar-razzaq aji wërsëgalaate ki ñu wërsëgal bu fi nekkee borom subhaanahu wa ta'ala nekk ar-razzaq ki wërsëgalaate ku ñu wërsëgal bu fi nekkul it borom subhaanahu wa ta'ala day wéy di nekk ar-razzaq mooy ki wërsëg aji wërsëgalaate gi voilà maanaam a jekk daf koy ne léegi moo xam ku ñuy wërsëgal mi ngi fi wala nekku fi voilà walillahi masalul ala tey bu fekkente ne dafa am ab jàngalekat wala boog ab médecin wala docteur wala menuisier wala yooyu noonu maanaam dafa am compétence bu ne ci moom ba tax mu tudd noonu du dëgg ñu koy tuddee enseignant wala ñu tuddee ko professeur wala ñu tuddee ko médecin docteur wala ñu tuddee ko menuisier wala électricien et cetera maanaam bu fekkente ne dafa am benn laps de temps boo xamante ne amul kenn amul amul maanaam intervention bu muy def bu muy appliquer talent wu électricien wala bu muy appliquer talent wu professeur am enseignant am wala bu muy appliquer talent wu euh, médecin am wala yooyu noonu maanaam même bu fekkente ne am na laps de temps boo xam ne defu ko loolu tur boobu du denc ci moom loolu taxul ñu naan ko léegi dootoo professeur comme amatul ko jàngal jamono ji maanaam bu amee keneen ku muy jàngal nag day day continuer tudd professeur bu fi benn élève nekkatul par exemple période vacances yi du day tere du ko tere mu continuer di tudd professeur maanaam walillahi al-masalul a'la borom subhaanahu wa ta'aala naka jekk noonu la mel maanaam euh, turam yi ak meloom yi dañoo nekk loo xam loolu moom moo tax muy nekk loo xamante ne azaliya la maanaam amul amul fu mu tàmbalee maanaam parce que dañoo azal ngir wax ne amul fu mu tàmbalee la awwaliyata la amul fu mu tàmbalee voilà. kon euh, yooyu loolu tamit euh, ay mbir la yoo xamante ne euh, yu mat a la ci ci ci ci mbir ci ci mbir moomu kon loolu la ci léegi jotaay bi di ñëw incha allah taala dinañu yeggale ci fi nga xamante ne foofu lay maanaam foofu la nekk di dugg nii ci parce que ci tur yeeg melo yi incha allah taala mais dinañ ko ubbee ci agencement wu xadaraat yi